asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balwaaq fas yéene dikkaat rek ci jotaay yi nga xam ne mu assasatul wafa'i bi xuquqil iman moo ci ànd ak yéen bi weeri koor gi tàmbulee ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak benn ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ xamsatu jaxate ci tomb bu am solo te mooy wàllu jikko su ko defee nag mu jàngatal ñu jikko yi nga xamante ne moom mooy jikko yu baax yi nga xamante ne amoon na njëkk lislaam waaye nag bi lislaam ñëwee tamit naka la saxale jukko yu baax yooyu ak jam ca yokkaat ak jikko yi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu jukkoo woon na ko ak saxaaba yi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom ak ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci ginnaaw saxaaba yi ba agsi ci sëriñ Touba Xaadimu Rasuul ak jikko yi nga xamante ne jukko yu baax yum jukkoo woon la euh, xam naa ne bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk rek aslaf ci ay yëngutoom mu tàmbulee njàngum alxuraanul karimam ci Touba Belal ci daaray Sëriñ Xarim Jaxate waaye nag ab diir la fa am jóge foofu ñëw ci Touba jaar ci loxol Sëriñ Balla Jaxate mottulee njàngum alxuraanam ci waajuram di sëriñ Muntaxa Jaxate moom sëriñ Amsatu Jaxate sëriñ Muntaxa Jaxate moom di waajuram tamit mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbulil njàngum xam-xamam waaye ginnaaw bi la ko yëkkati euh, jébbal ko sëriñ ah, sëriñ As Jaxate bi ko ràññeeku ci wàllu jàngale xam-xam boroom xam-xam yu bare bari jaar ci moom foofee la mottalee njàngum xam-xamam ginnaaw bi jàngee ba àggal tamit euh, la tàmbali rek di yëngutu ci waar woowu ba tey muy ci jàng ak jàngale ubbi daara foofu ci kër waajuram tàmbali dafa jàngale alxuraanul karim ak xam-xam ba waxtu wi ñuy wax ak yéen ci waar woowu rek la nekk di ci bay mooy di jàngale alxuraan ak xam-xam waaye nag yemu ci loolu mu ngi def kémtulaay kàttanam tamit ci jiima tasaare njàngaleem Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaye tamit jëmu ci loolu mu ngi gëstu tamit doxalin wi nga xamante ne moom la mag ñi ameloon amee woon li nga xamante ne noonu la mag ñi doon doxee loolee mu ngi ciy gëstu kemtalaay kàttanam di ko jéem a baaxee ay mbokki jullitam kon ni ma ko waxee léegi rek incha allah tomb bi nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngal ko mooy wàllu jikko ko defee incha allah ci njëlbéen waxtaan wi danañu xamal bu ñu waxee jikko lan lañ ci jublu ñaareel ba tamit dana ñu indil jikko nim nekkoon njëkk lislaam bi ñëw waaye nag bi lislaam ñëwee tamit naka la jikko nekke su ko defee indil ñu incha allah lenn ci jikko yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak saxaaba yi ak mag ñu baax ñi su ko defee nag ñëw nag ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak ñi nga xamante ne jikko yu baax yi nga xamante ne moom la jikkoo woon kon lii ay junj la rek. ci tomb yi nga xamante ni incha allah du ñàkk sëriñ Hamsatu ànd ak ñun ci tomb yooyu ci biir waxtaan bi bi mu ñëw nag mi nga ànd ak euh, sëriñ Saari bu Jaxate ak sëriñ Fallou Mbacké ak sëriñ Massamba Ka ak sëriñ Mame Balla ñoom ñëpp ñu bàyyoo ko ba Touba ñëw bokk ak ñun jotaay bii tey ñu ñaan yàlla fayal ñu leen. xam naa ñu fàttali mbokk yi rek ne incha allah suba ci alxames ji sëriñ bu Mouhamad Kunta lañuy ñuy fas yéene àndal ci mafhumul jihad fi tasawuf te mooy ni nga xamante ne noonu la tasawuf déggee wàllu jihaad bu dee ginnaaw suba ci àjjuma ji incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Moussa Mbacke Kaolack ci al waqful islaami yi bu dee ci gaaw bi danañ ànd ak al ustaaz Bara Gueye ci al kazibu te mooy wax lu dëppoowul ak noonu bu dee ci dibeer ji incha allah sëriñ Mamor sàll lañuy ñuy fas yéene dara ci. ahamiyatul handaza al madaniya te mooy am solo goo xamante ne tëralinu dëkk am na ko solo bu dee ci altine ji incha allah te mooy bis bi nga xamante ne ci lañuy ñuy fës yéenee yëkkati jataay yi ñaan yàlla mu fekkaloon ko ay déw yu bari danañ ci ànd ak ay kilifa yu baree bari incha allah ñu gën cee ràññee sëriñ Seex Asufay Mbakke mu ànd ak ñun ci euh, ni nga xamante ne noonu la mag ñi nekk woon ak sëriñ bi euh, incha allah danañ ci ànd tamit ak sëriñ Basiiru Mbàkke Abdul Xudoos mi nga xamante ne mooy fas yéene ñëw ci turu sëñ Abbas ak yeneen kilifa yoo xamante ne incha allah fas yéene nañoo ànd ak ñun jataay boobu te mooy bisub altine bi ñu jëm incha allah nga xamante ne ci la ñuy fas yéene yëkkati jataay yi nga xamante ne moom la ñu amal ñaan yàlla fekk loonu ko ay at yu bëree bëri kon li def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Hamsatu Jaxate ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la fas yéenee ànd ak ñun tey jàngat ko yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko assalaamu aleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim barkeeb Cheikh Abdou Lahad yaa xayra munsilin bi asbala wa xayra munsilin xaba bi basmala salli bi taslimin ala man faaqa fi xalqihi wa xulqihi ittifaqa sayidina muhammadin wal ali wa saxbihi fi lxaali wal maali kama bika staasa min saytaani wa nawara alquluuba kal awtaani wa fiihi baarakta wa fi saxaaba wa alihi wa matari saxaaba barke Seex Abdul Ahad mbokki jullit yi fi teew yépp mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bu set bu sell tibb ko ci suñu xol muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu kilifa yi fi nekk yépp di jiital ci nuyoo kilifa yi di kilifa borom dëkk bii di Sëriñ Abbas ñaan yàlla sàmm ko defal ko tawféex ba li mu yéene liggéeyal borom daaru lépp mu def ko ni mu ko bëggee di nuyu itam mbooloo mu association Al bi nga xam ne ñooy taxawee jataay yu mel nii di jataayu xam-xam jataayu soññee jataayu dundal ruuxu doomu aadama gi ngir mu mën a defar addunaam waajal ci alaxiraam ñi ngi leen di ñaanal suñ boroom mu defal leen tawfeex nangu mboolem liggéey bu ngeen fi mas a def waaye it liggéey yi ngeen jublu itam suñ borom jàppandel may leen kàttan ba ngeen def ci lu kawe di siyaare suñu xarit bi suñu sëriñ suñu lépp muy sëriñ Ahmadou Mbacke mi toog nga xam ne mën naa ne suñu ñëw fii ci moom la jaar ba ñu waree ñëw sax yàgg na waaye ñu ngi jéglu lu baax ci li ñu tënkoon ba tax ñëwuñu ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di dugg ci biir waxtaan bi ñu digaloon ay ba lu ñu ci dugg rek mu am tuuti luñ ci leeral mooy ñu xam ne euh, waxtaan wi ñuy def di ñu ko def loo ma ñun mënuñu ko ab soññee la ci ñun ngir ñu góorgóorlu gis na ko tey war a takkaat suñ digg ci xam liñ war a xam ab soññe lañ ko jàppe euh, dañ ñoo bëgg a dimbali rek rek itam moo tax waaye ñu ko man dàq ko foofu ñu ngi fi waaye ñu si jëm suñ kenn laay kàttan rek ñu xam ne bu waxtaan wi yeggee benn baat bu ci nit dégg muy baat bu ko mën a jariñ ci addunaam di baat bu ko mën a jariñ ci alaaxiraam na xam ne baat boobu moo taxoon ñu jóg ba ñëw laneen la ci des lépp nag bu lu tege ci aw yoon nañ xam ne loolu tax ñu woon a jóg waaye li ñu taxoon jóg mooy baat boobu mu ci dégg tamit lu baax te mën koo jariñoo rek moo ñu taxoon a jóg ñu joxoñu ndigal ci waxtaan ci min axlaaqi sayxil xadim duñ wax axlaaqu sayxul xadim ndax axlaaqu Seex Xadim moom yaakaar naa mbooloom miim yépp kenn ku nekk bind ci bind ci ay téere yu bari kenn ku nekk ñu jox la nga toog fii war cee mën a wax say téere dana jeex te du tax axlaaqu Seex Xadim yëngu waxuma a jeex waaye du yëngu waaye kon dañ koy mën a tudd kon min axlaaqi Seex Xadim waaw nga xam ne lenn ci rek la doon ca ca ca ca lenn ca loole mooy ki ko mën a xam mooy ki ci judd bu yàggut nga xam ne barki démb lu judd man cee xam lenn ci loolu kon ka nga xam ne ñooy ay baayam ak i maamam nag kon war na caa mën a xam leneen loo xam ne kon dana tegtale na kon axlaaxu seen xaddi mëne su ko wax ci adduna wu ma laaj ci ab jotaay niñ ko bëgg a tëralee comme ni ko sëñ bi waxee léegi mooy dañ koy tënk rek nag ci lu gàtt ngir ñàkk gee waajal dañ ko waajalut niñ koy tënkee mooy damay gën màcc jëm ci jëflante bi nga xam ne sëriñ bi daanu ko jëflante ak du wax sax taalibe yi waaye doomu aadama yi ndax buñ duggee ba ci biir yi ma ciy indi dana tegtale ne am na ci ñoo xam ne duñu woon ay taalibe sax te daana jëflante ak moom jëflante boo xam ne ku amul makaarimul axlaaq doo ko mën waaye buñ waxee al axlaaq balaa wax al axlaax da ngay indi xuluq ba pare mooy lan bu ñee xuluq loolu mooy li nit di judduwaale nga xam ne mënut a ko moom nit ki ko judduwaale li nga xam ne nit ki ko judduwaale nag mu nekk ci moom nga xam ne dafa fees dell ci yaram wi fees dell ci ay bëtam fees dell ci ay waxam loolu du lu mën a soppi waaye nag li ñuy wax al axlaax nag moom ay cër moo koy jëf ximma it moo ci tax mën a àgg mooy itte léegi nag axlaax boobu li tax mu nekk ci biir nit ki li koy mën a tax a nekk ci biir nit ki mooy nit ki day gis dara mooy mën naa gis yoon wu baax gis yoon wu bon maam safaan ba jóg gëmi jóg yittewoo lu baax la fexe ba mu nekk ci moom ba ko ko xamutoon xame ko ca la ca moom la wax al axlaax nga xam ne bukkut ak lii nit judduwaale su ko defee dañuy wax ne ndax jikko mënees na koo soppi maam nit bu ko bu amee jikko mu noppi da ngay dégg mag ñuy wax naan wala boog wolof yi ñuy wax naan jikkook borom pax loolu mooy kon li nit ki judduwaale waaye am na jikko yoo xam ne nit mën na koo def ci boppam am na jikko yoo xam ne it mën naa nekk ci nit ki te gënut ci moom mu fexe ba mu génn ci moom loolu yitte la laaj mooy it mooy da nga koy ngir mën a mën a mën a mën a dindi loolu su ko defee ci misaal nit ki bu ko yàlla bindee nay nay bu nekk ci biir tab ci biiri tab bu gisee nit ñi di joxe mën naa gis nit ñi nit ñi di ko def muy gaaw di joxe waaye nekkul ci moom bu dee bay téye loxoom di tàng doo ko yëg du ko yëg ndax dafa nekkul tabian ci moom moo tax ki nga xam na it yàlla da ko bindee ñàkk kersa bu nekkee ci nit ñu laa biir am kersa di wax ndànk di wax wax ju bu leen ci toppandoo te nekku ci moom buy mujj buy buy buy buy jàdd di ñàkk kersa mbaa muy saaga du ko yëg waaye nag loolu mën naa deñ ndax mag ñi dañ laa wax naan jikko jikko jikko jikko maanaam loo ji ci sa jëm sa jëm ci sa jëm lay nag kon boo yitte woo yoon yoonu baax woowu nag ngir bëgg a tàmm tàmm lu baax loolu loolu moo lay dimbali ba nga mën a nekk insaanul kaamil te boo xam ne nekk insaanul kaamil rek makaari ma wax laa day daal di ñëw su ko defee euh, ahmadu soqi am na way yum ci waxoon sax muy wax ne salaahu amrika lil axlaaqi marjihuhu fa qawwi min nafsa bil axlaaqi tastaqimi wa nafsu min xayriha fi xayri xaafiyatin wa nafsu min sarriha fi martahin waqimi nga ne kemtulaayu ni ngay ni ngay ni ngay yëwénale sa sa sa bopp ci sa mbir noonu la sa jikko demel kemtulaay ni ngay sàggane sa bopp ci sa ci sa ci sa xol noonu la sa sa sa sa euh, la maanaam say jikko di ñaawe day dikkaat ci wa inma mul wa inma umul am umul am euh, axlaaqu ma baqiyat wa inhumoo sahabat axlaaquhum sahabu nga xam ne jikko ju rafet kon mooy nit nit ki bu amul jikko ju rafet mu ne mu ne suta jëfandikoo ci moom dara bu yoroon ñari ñari ñun mindeef yépp yépp bu daje woon ci moom te yor jikko ju rafet des des mën a mën a jëf mën a mën a jëfandikoo ñariñ yooyee ci moom kon loolu lu am solo la kon jikko ju rafet amoon na njëkk lislaam daa am jikko ju rafet euh, am na benn waaye bu siiw boo xam ne jamono jaahiliya la woon euh, ñu ngi koy wax xaatamu taay yaakaar naa sëriñ xam nañ ko kooku waxoon nañ ne ku ko ñu ko gënoon a ku ko gënoon am makaarim al axlaaq ci àdduna amul takkuk ci nettali ñaari xissa rek ci xaatamu taay yi mu ndax li ci li ma bëgg a tax ma jiital ko bëgg koo wax mooy euh, day am différence ak digganteem ak l'islam ndax kii jamonoy jaahiliya la ndax boobu l'islam nekkul moom nekkul jullit te teewul mu daan jëfandikoo loo xam ne nit ñi mënuñu ko woon a ñàkk waaye da ci boole woon tab gu ànd ak jikko rafet yoo xam ne moom ci boppam da daan wuti nit ñi di leen jariñ maanaam di wut ay nit yu mu jariñ euh, am na benn bis mu wax waaqit nga xam ne ab jaamam la woon boo xam ne bu masaan a taal moo ko daan uppal daan ta tëdd daan toog ba guddi mu dem ci kaw tund wa taal fa ab sébbu wax waaqit moom ne ko del upp bu baax ndax mboolem ku nekk ci dëkk bi di ak gan wala mu wala mu jaaxle mu ñëw fii mu bu gisee tàkk-tàkk li dina ñëw ndax bu dikkee dana fa fekk lu mu lekk dana fa fekk lu mu yóbbaale ko wax sax naan ko soo fexee ba am am boo xam ne euh, da ko da ko def aw bayit sax ne ko aw qit fa inna layla laylun qarru wa riixu yaawaa qit riixun zar daan ne ko xala yaraa naaraka man yamurru in jalabat dayfan fa anta xurru saa soo fexee ba ak gan ne salaamualeykum ci kër gi bis boobu yow gore nga ndax indil nga ma ko ma mën a defal dara loolu jikko la kon joo xam ne kooku du jullit waaye jikkoom rafet na am na ku mës a jëm ci ab dëkk tase am kum tasel ne ko woon àbb aw fas woo xam ne dama ci bëgg a doxi ay yitte mu ne ko waxuma la ku lay mayu fas waaye ku la ko al képp doo gis kenn képp laa xam ne boo demee mën na la ko may moom da koy tudd xaatamu taay yi ñëw dëkk ba mu dem ci dëkk ba bi ci dëkk bi te seeg xaatamu taay mu war ci aw fas mu war ci aw fas mu ne ko foo luy say yitte mu ne ko man kat dafa am ku ñu ma tegtal ci dëkk bii ku ñu wax xaatamu taay wax nañ ma ne ma damaa am yitte mu ne ko sa yitte la mu ne ko damaa am yitte aw fas bu ma doxee ay yitte mu bëggoon mu am aw fas su ko defee su ma ci doxee sama jiite ba noppi indilaat ko ko mu daal di wàcc fas bi mu waroon moom te doon jëm ci barab mu wàcc fas bi mu waroon ne ko ah, man kat damaa fekk ci yitte moo tax mënu maa dëppaat dem ci dëkk ba waaye am fas yi kon ma may la koo ko jël fas war ko fas yi ànd ak mol bi mu jàppee ci mol yi moom xaate mu tay bëgg yóbbu mol yi mooy doomi fas muy xëccu ngir bëgg a dem ca ndey ja mu far ko ma yàlla ne ko far ko yóbbaale te bis ca keroog la ko mas a gis kon jikko amoon na njëkk si yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye bi sa bi sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañoo dafa fekk jikko yooyu yëpp yàqu na am na fa suñ tubaab di wax sax ci xaatamu mi naan wa quttali muxjila jooda xaatimi waaw am na fu mu koy wax wa quttali muxjila jooda jooda xaatimi mooy wombatal nga ma cig tab loo xam ne gàcceel na tabuk xaatim moomee te gis nga xaatim moom noonu mu meloon ci ak tab suñ tubaa nee na suñ borom wombatal na ko ci ak tab loo xam ne moo gàcceel euh, euh, tabuk xaatim xaatim kon jikko nit ki mën naa am lu muy jooy loo xam ne ñàkk xam jikko ju rafet moo tax mu jooy ko waaye bis mën nañu muy sant ca lam doon jooy maanaam mu wëlbati ko lam doon jooy mu cay sant te jikko ju rafet a ko waral li ma bëgg wax foofu mooy am na ku ñu wax euh, xansa ku ne xam na ko mbokkam moomu ñu daan wax euh, Zahra bi mu faatoo nga xam ne jooy na ko ay at ah ay ati at yoo xam ne da koy jooy ngir faatu gu faatu ba def ci ay way yoo xam ne ay téere téere def na ci def yaakaar naa moom ñu bari sax ñu ngi jàng ay ay am na fu muy wax ci xasida gum defoon di wax ci metti gu Zahra moom metti ci moom ci faatu gu mu faatu te boobu moom du jullit mu naan tusakkuru nii tulooxa samsi zahrun wa askuruhu li kulli xurubi zamsi yaakaar naa bayit woowu boroom xam-xam yi danañ xam ne bayaan la feese del del del del del del ba sax xaw naa nuru euh, xaw naa xaw naa toppandoo toppandoo alxuraan walakum fiha jamaalun xiina turixoon wa xiina tasraxoon nga xam ne euh, tuzakkiruni tulooxa samsi zaxrun wa askuruhu li kulli xuróobi sam euh, samsi mooy jamono yi nga xamee ne ñi ngi xëy damay fàttali sama xel day dem ci zaxra moomu ndax ci la jàmbaar yëpp ci nga xamee ne ki war a ki war a ki war a gën a nekk jàmbaar ci tool yi ci nga koy xamee jamono yi ñu xëy bu jant bi fenkee ba ndékki ndékki bu suur war a dem ca tool ya ci lañ ko xamee ba dee xaree it noonu waaye bu bu bu ngoon jotee ba ñuy wàcc bu ñu rëbbee ba ñëw ba yéen ñuy indaale wala bu ñu jaayee ba ñëw la ñu indi ca màngin ma wala bu ñu xaree ba ñëw la ñu indi ca màngin wala bu ñu ba ñëw la ñu indi seen marchandise ci ngay xam seenu njàmbaar ka a jàmbaare ca te ba mu ñëw moo tax mu naan wa askuruhu li kulli xurubi samsi loolu euh, euh, day tegtal saxar moomu sori gum sori woon ci xolam te saxara kenn la woon ci moom te ñoo bokk ndey ak baay mu faatu waaye xoolal bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ba indi islaam moom xas naa moomu am na xare boo xam ne ñeenti doomam dañ caa faatu ñeent doomam dañ see faatu bi ñeent doomam yooyu faatoo ci xare bi yaakaar naa maxarakul xaadisiya wutu ñal la te laang ak moom bàyyi wuñ de dañ ne nañu wut aw ñal la te laang ak moom ci misaal bu den ci jamono ji dañ naan murit boo xam ne day solu moxtu di naan ci kafe gi bu tuddi sëñ bi muy yuuxu dégg mbëkk te la muy wax dara du ci dëgg ci moom waaw wa isa laqu allazina amanu xaalu amanna wa isa xalu ila sayatinihim xaalu inna mahakum musabsabina bayna salika laa ilaha hawlaay wa laa ilaha hawlaay buñ dikkee ci jàkka yi jàkka yi jàkka yi tijaan yi fekk ñuy wasifa muy leen daal yéen daal sëñ bi torkal lii ngeen nekk daal muy dëgg moom fee daal laa jóge ca murid yi ñu tiim seen xasida yi jàng way nekkuñ ci dara yéen daal yéenay waaja ju àllal ma ci seen mbaxane yi ma sol ci bu génnee dem ci murid yi fekk ñuy maa nga jógee ca wasifa ba de waaye dara newu fa de mu soxla li la benn sànni loolu jikko ju rafet du ko maye teewul ñoom ñoo ñu créé l'islam ñu ñu ñu créé aw yoon woo xam ne dañ koo tuddi l'islam waaye duulul l'islam ñu mel ne ku bëgg a làngal yonent bi ba mën a fexe ba li yonent bi nekk ñu xajamal ko. da wut aw ñal la wu bokkut ak siraatal mustaqim suñ borom wàcce waatam aaya waxaat ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko nee leen. wa anna haza siraati yoon wii ma la rëddal mustaqiman moo gën a jub fattabihu topp ko te wax leen ñu topp ko wala tattabi'u subul tañ bàyyi seen ñal yooyu ni ñuy topp ndax buñ ko defee buñ toppee seen ñal yooyu bàyyi la fi fa tafaraqa bikum te buñ buñ tàqali koog yow wa fil aaxirati minal xaasiriin di dikkaat li li taxoon gaa yi baax yi ñëw yépp nag mooy makaarimal axlaaq ju ju ba mën a dem ba mën a jógee ci ñal wi ñëw ci yoonu ma yoonu baax wi moo fi indi woon gaa yu baax yépp kenn ku nekk ñëw def ci la nga ca war a def ba sëriñ bi agsi sëriñ bi li mu fekkoon ci jamono ñépp xam nañ ko boo demee ci way si musaaka wala nga dem ci ci saw sukkur ah fekk eh, loo xam ne eh, da nga seet dégg sax fu muy wax naan dul ko nag demam gi wolof nasaraanu nekkoon bi léegi ñépp dem niiraanu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dabu buur yi chef yi far nasaraanu ñii jaxasoo kàngam yi ak nasaraan yi ñii defi xaaj yi ñii di ànd ak naar yi ñii doomi soxna maanaam ñee doomi soxna daal di sampi daara te ko te góor ak jigéen di jaxasoo mel ne saara siri bu àndeek saara yendu caawa ndaw jaxasoo ba mbaa ak caawa noonu la ko si Musaa ko nga xam ne kon bi sëñ bi ñëw kon fekkoon ne yii fi jaxasoo woon na lool te way yi sax bi mu koy way boobu sëñ bi dem ci géej gi ko tax jóg waaye mën naa laafaale bi sëriñ bi di woote wootem boobu te sëriñ bi jikkoom tàmbali ko ci woote bi waaye mu ngi ko tàmbali woon ci way juróom Maam Mor jamono yi mu nekk ci suñu nopp li ñuy wax tout tànk foofu la tàmbale woon jikko ju rafet moom da ko da koo feeñaale ndax jële naa ci sama waajur mu wax ma ne ma sëriñ xam Xamsatu nee na ko bi sëriñ bi nekk liy wax tout tànk ci ndaw jikko woon na jikko joo xam ne mëseetu mëseesu ko def lu koy tax a jooy ba mu tax koo jooy di su ko yëngal mbaa nga kaata ko mbaa nga duur ko ba mu tax mu mu mu gañ ñi mbaa mu wane ne aw ci kanam gi lu ko naqari mosee su ko def lu koy taxaree du cuqutaan du siitu du def lenn lu koy taxaree ba tax ko ree daan na jooju mu def ci la ci la ci ci la ci la ci la ci la ci la saxoon bokk na ci jikkoom yooyu jamono yi mu yi mu daan ko teg ci ginnaaw li ñuy li ñuy wax boot bus ko ko masaana def bus masaana jub ci. jataay boo xam ne donte jëmuñu fa waaye dañ faa romb rek lu nuru ay caaxaan dafa nekk day seen dégg nee da ngay dégg li ni mi bëttër ne koo ci ginnaaw soxna si di di di womm di wëbbatiku ba mu wër ko ne ko loolu foofu mu jëmale jëmmam ji moo ko neexut ba day dëpp bu dëppee da ngay daal di gis mu daal ne degg kon jikko jooju mu jikko woo woon kon loolu wane na ne da ko da ko da ko indaale bi mu jàngee alxuraan ba noppi nekk gi mu nekkoon Maam Mor Anta moo tax ay tegginam mayu ko mu jéggi nit ñi di dem di di wuy jig ñi ko woo moo tax mu dikk ba sës ci ñoom ne leen buy fekkente ne li ñuy wax la bu ñu waxee ma dégg loolu war nañ ci jël ab bind suñ jamono ji am na ñoo xam ne seenu taalibe bu leen ne kaay wuyu sëñ bi rek dañu jàpp ne lu ñu romb dañ ko war a film daal yow kay sëñ bi la woo dañuy fexe ba wuyu sëñ bi rek waaye nag waxuñu ñi nan loolu moom suñ bi def la wu kenn yenn yi waaye sëriñ bi moom euh, buur yooyu mu fekkoon ak jaxasoo gi jaxasoo jamono jamono jaxasoo woon ba nga xam ne kenn mënta jëfandikoo jëfandikook nit dañ daan jël sax lii amoon jamono jooju jaahil yooyu amoon na jamono jamono jamono yi Sëriñ Tuubaa bi sëñ bi njëkk di sëñ bi di wute woote ndax da jamono jaxasoo léegi waaye am na ay buur yoo xam ne ay sëriñ ñoo leen daan ñaanal am na ci buur bopp wala ñaari buur boo yoo xam ne xam na leen te la leen fal ñu nekk buur ab sëriñ leen a ñaanal mu leen ñaanal la tax ñu nekk buur te la mu leen ñaanale dafa jël seen tur dëppale ko biddiw wiñ wiñ moom ñoom ci ci asrar mi mu ko mën a wax xam seen euh, mbir xool seen mbir ba xam ko xam lan mooy seen roxaani dëppale koog biddiw biñ moom ñoom dëppale koog bis ba jël bis bu dëppoog ñoom jël doom juñ jur ñoom ñoom buur bi am na ci buur yoo xam ne buur boo xam ne doom ju toll ci war a sëy te sëyagut moom la ko sëriñ ba laaj mu indi ko mu jël alxuraan bind ko ci ab perkaal gas ci wanagu buur bi maanaam li ñuy wax wanag mooy ëmbal am yeer la fa gar la fa gas jël doomi buur boobu bi fa barkaal bi bind ko la muy bind ci ay alxuraan ak jat yam koy booleel ak jat yam koy booleel gas am yeer lëmus ko ca xale boobee su euh, suur ko muy dund suur ko muy dund loolaa fal buur ba loolu sëñ bi fekk loolu la sëñ bokk li sëñ bi fekkoon moo tax bi mu dikkee baat bi mu njëkk utiliser rek makarim axlaax lay lay lay lay lay lay lay adaba nii rabbi la suñu borom inama bu otama makaaram axlaax loolu la loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon moom mu ne rabbi xola baat boobu rek rabbi rek asxaabaka bi am nañu ne dajaa faxat faxat maanaam kese kese kese yaral sa waa kër ci yitte booba xam ne daara ji am na lu rax ci biir daara ji te bëgg naa soppi daara ji ci makaarimul axlaaq moo tax mu ne ni mu koy mën a lijjantee daal mooy tas daara ji ba mu tasa ba mu tasaaroo mu formé ko waaye ñu bari nag ci ñuy diingat sëriñ bi wax yaas billaahi dañuy jaari dëpp tox sol foofu naan Sëriñ Tuubaa jàngale ndax daa tasoon daaraam waaye ku xool borom dëkk bii xam ba xam Sëriñ Tuubaa jàngale woon la jàngale wutoon euh, ku ñëw ci ñoon dëkk bi it xam ba xam waa kër Sëriñ Tuubaa bàyyi bàyyi nañ jàng wala ñu ngi jàng ba léegi keroog bi mu tasee daara ji ñu bare ñu ñu ñu dafa néew ñuy wàññi ci baaraam lañ waaye li lay xamal ni sëriñ bi makaarimul axlaaq doon jàngale mooy ñi ma ñi ma mën a bindal ca ña demoon ñu néew lañ diw ca ña demoon la bokkoon mooy ñi nga xam ne bi leen sëriñ bi waxee koo xam ne li ma bëgg nga bëgg toogal ña demoon ne ñoom loolu tax leen a jóg yaakaar naa ñi ma ci mën a bindal ne diw ca la bokkoon te ña toogoon di xaar sëñ bi ba fekk ba fii ma waxee ñi ñu ngi waxtaane seeni jaloore kon yaakaar loolu wane ne makarim axlaq bu sëñ bi amoon te maam Cerno Birahim mi dafa am mu seere woon ci moom du ceegi ne dafa wax ne Serigne Touba mii de bu dul bi ak wilaaya sax ak mayu yàlla gi ko yàlla may jikko jim jikkoo war rek ànd ak moom topp ko loolu maam Cerno moo ko moo ko moo ko moo ko euh, seere woon ci sëñ bi daan ne ndax buur yi mu fi fekkoon moom maam Cerno may wax mu ne buur yi mu fi fekkoon kenn ku ci nekk ci sa jikkoo la sukkandiku ànd ak yow ba soppi la nga bàyyi la nga nekkoon ànd ak moom ci jikkoom moom sëñ mboolem ceddo yi fekkoon kenn ku nekk ci sa jikkoom la sukkandiku di ci jëflanteeg yow ba nga bàyyi la nga jàppoon ànd ak moom mboolem doomi soxna yi fi nekkoon donte lañ nekkoon baax na mu indi leen lu gën lañ nekkoon ci jikkoom la sukkandiku jëflanteeg ñoom bañ bàyyi la nekkoon ànd ak moom kon sëriñ bi jikko ju rafet ju sell ju baax la ànd na woon ak moom euh, ngir ngir bañ a xaabaabal li ma sëñ sëñ Ahmadu doon tere ne ma léeg-léeg da dugg ci benn yëf da nga cay xuusu xuusu ba euh, li nga waroon wax doo ko wax kon damay daal di areeraat euh, dikkaat ci li nga waxoon ma gën ci insister gën cee kii mooy jëflante bi ñu jëflante ak mag ñi ci wax ak maanaam waxanteek ñoom maam am na bis sëñ bi woon a diw ne ko nangam ñu mën caa jàngate. makaarima axlaaq bu sëriñ bi amoon ci ci ñooñu sëriñ bi dafa nekkoon koo xam ne ko mënoon a waxtaan ak ak njabootam la mooy wàcce wàcce boppam ba mën a waxtaan ak ñoom di wax ak di diisoo ak ñoom te loolu ci jikko ju a la bokk am na ku ñu wax sëriñ kala sëy sëriñ kala sëy ku xoromu la woon koo xam ne dafa bokkoon ci ñi daan reetaan loo sëñ bi reetaan reetaan nga xam ne bu sëñ bi mu daan wax wax sëñ bi sëñ bi day ree ba ba muñ dafa am bis sëñ bi ne ko man de kala damaa jaaxle mu ne ko mbàkkee yow de foo jaaxloo ba soo jaaxlee ba muy jóg mu ne ko kalakat li ma jaaxal mooy dafa am sëy yoo xam ne sama borom dama jox ndigalul ma koy fas waaye damay def gis ne saa su ma ko fasee balaa déwén mu am ci lu ma naqari ay sëy yu mu fas yoo xam ne bu ko fasee rek balaa déwén mu am ci lu ko naqari suñ kala sëy ko daan ne ko yow kat yaag sa borom da ngeen dund yëfi nit <laughs> yaag sa borom da ngeen dund yëfi nit sëriñ bi ree muuñ daan ne ko ana luy nit kon mu ne ko ñun bu dee ñu na dañuy xool ña daa ànd ci cosaan ñu boole leen ba noppi dañuy tànn seeni ndey bañ ko dalee def ba léegi nag ñu ci émisat suñ bi daal ree daan ne ko kon ba bàyyi boo ñu def noonu xoolal nangul gi ñu ko nangul loolu te moom nee na boromam moo koy diggalee ba mu ko defee ba ci déwén sa ak tam mu toog ci mbooloo mi suñ kala si daal di daal di nuyoo bi nuyoo suñ ka suñ bi daal di muñ daal ne ko kala de xanaa daaw ci heure bi am na lañ doon waxtaane mu ne ko mbàkke noonu rek moo taxit ñi ngi ngénte rek ba ba léegi de ñu ngi ñu ngi tudd ñu ngi tudd rek noonu rek la de mbàkke ñu ngi tudd rek yaa yaa ngi def yëfi nit kon loolu di loo xam ne eh, li si mën a jàngate koy mooy jukku ju rafet ji mu wàcce woon boppam ba man di wax ak ñoom ñuy am ñuy am yitte ci moom tey wax dëgg yàlla tey man bu ñu ma boole woon ak yow ma war laa jox dépasse bu set waaye saa su ma xëyee rek ne këcc ci sëñ bi boo waxee ma gàttal wax ji bu yàggee da nga naan sëñ bi dama yónnee da nga yónnee sax doo bëgg ma ñëw da nga yónnee ndax sëñ bi kat ni may fasale kanam bi nag wax dëgg yàlla ëpp na la sëñ bi nag bokk na ci kon wàcc sa bopp feeñal say sa sa sa sa sa sa xar kanam ba ku la gis ñeme la mën a jëfandikoo ak yow bokk na ci jikko yu jikko yu rafet yi am na koo xam dafa ma si ñëw toog ci moom jébbalu ba noppi daan ne ko man kat ci tariixa sàngam laa bokkoon daa tàmbali di sëriñ bi ne ko hey fii kenn du fi jëw kenn du fi diglu ay jëw fii kenn du fi jëw kenn du fi diglu ay jëw ne tekk ba yàgg mu ne ko ñooñu nga wax ay jëwriñ lañu woon tey maay jëwriñ ju mag ji jëwriñ ci ab tool nag ku ñëwul ne ko tobbil ma fasoo bay léegi nag ñu bari ci saaluyaate yi moom ku leen wax ci nit dara rek lañ bëgg loolu kon ñu man cee jàngatee suñ bopp ñun tamit suñu diggante ak sëriñ bi beneen bi gis mooy sutura si maamoon sutura daana nekk ci njëriñam ci kees yi am lu muy tere am bu la gisee nga di ko def yow bopp bi ni koy làqatoo moom moo lay njëkk làqatu te loolu ci jikko ju rafet la bokk maanaam gis lu lu leen di def mu koy tere kooka di ko def mu séen ko ba noppi laqatu kooka ngir kooka bañ koo gis ana koy lijjantee day bàyyi ba suba mu woote ab jataay daal di tudd lu mel ne loola daal koy terewaat tere gu fés kooka xamee ca boppam ne moom la sëñ bi di waxal loolu suñ seel yu nuru woon na ko lool suñ seel yu daan tere dara ba noppi gis ko koy def ci kees gi mu mu mu mu laqatu ngir ko gis ko mu woote aw waxtaan ngir ngir ngir wane ne lam lam lam doon tere mi ngi ko sa law nangam de maa koy bañ a na ko doon bañ a dim ba léegi laa koy bañ a képp koo xam ne yaa ngi ci sama kees gi di ko defee na nga xam ne na ma ko doon tere laa koy tere kooku day ci daan la gis ci batin fekk si sayit la ko gis waaye da ko sutura loolu ci jikko ju rafet la bokk bokk na ci loolu yonent bi sallallahu da ko daan def daana tere dara ba noppi gis ku koy def mu làqatu ko waaye day bàyyi ba jàkka ji ba jàkka ji xumb rek mu ñëw ne ma baalu aqwamin yafxaloona kasa kasa kasa wa kasa ana ko defoon nangam démb ana ñoo xam ne dama tere woon nangam te bàyyiwuñu ko ñu koy defa léegi te ki ko defoon mi ngi ci mbooloo mi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisoon ko kon Sëriñ Tuubaa dafa roy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu am na koo xam ne da def ay ay ay ay xaatim daal bëgg liggéey sëñ bi daal ah daa bëgg sëñ fonk wala lu sëñ bi yor jox ko koo yore bi mu defee ay xaatim ba ba ba solo nag ba noppi ñëw toog ci kanamu sëñ bi sëñ bi yëkkati alal yu bari jox ko mu daal di sëgg nag muuñ jàpp ne léegi lam defoon na jàpp maanaam xaatim bi daa jàpp daal sëriñ bi yëkkatiwaat dara teg ci daan ne ko am ñoo ko màggale araf yooyu yi nga doon bind te dem ci ñun <laughs> màggale araf yooyu nga def te dem ci ñun xëy daa daal di ñaqatu am na ku ñu wax si Mor Anta bañ si si Mor Anta bàcciloo moom it si siiwoon la ci sëriñ bi dafa am bis mbokkam moo xam ne daa xamante woon sëriñ bi waaye nag taxut woon mu mu jébbalu daal tey daa am na lu mu daan feeñal digganteem ak sëriñ bi kooka ba sëriñ bi xamoon ko yàlla def mu faatu nag mu dikk ci sëriñ bi bëgg ko wax waaye ñim mu ko wax xamut mu ngi koy waxee sëriñ bi waaye daa jub sëriñ bi toog rek daa jub sëriñ bi toog rek sëriñ bi ne sëriñ bi ne ko tibbal suuf indi indi ma ma ñaanal ko ay wax dara sëriñ bi daa jub sëriñ bi sëriñ bi ko tibbal rafet la bokk waaw euh, koo xam ne dalaa am meloon ci yow wan la jikko ju ju ju la ak noonu daal ba nga xam ko ci moom mu faatu am mbokk mbokk ñëw di la ko wax waaye nga xool ci mbokk moom ba tax nga di ko ñaanal moom it rus ko ko wax ne ko diw ko bëgg nga ñaanal ko waaye bi xam xalamtanil xayba xata surtout mun tabi xam ah yaral xafaaya bi xaynil xay bi saahira nan kama yusahidu wa tahta akinaati damay teel teel rek nag bu waxtu jotee ngeen ngeen ma ko waaye da ko ne indi indi ma ñaanal ko jox daal di tibbus ko jox ko mu ñaanal ko moom it muy wax ci xel mi naan ah man de ko sëñ bi ku ku gëmut sëñ Tuubaa ba faatu naa daal di tàmbali di wax sëñ bi dalal ci xelam. bokkoon na ci jikko ju rafet ji itam lépp lu daan digal nit day fekk mu nekk ca ba noppi daana wax ne na ngeen di bàyyi xel li ma leen di digal ndax. ndigal yi ma leen digal togg ku xiif la togg ku xiif togg ku xiif nag bu yekkee boo lekkee mu lekk boo lekkul mu lekk kon lépp lu ma leen digal na ngeen ca sax ndax dama caa sax ba sax ca doog leen ko digal te su ma leen ko digalee ba ngeen def ko it dama yóbbatu ko man sama bopp defa defiwaat ko daana romb yi digg ñuy wax mu ne ana ñooñuy wax ñooñu ñum doon ñu ne ko ñono mu ne ñu ne day yokkub laaj <laughs> lu ngeen def ñu ne ko dara mu ne dara te bëgg dara mu ne defu leen dara te bëgg dara agsi leen ñu ñëw mu ne leen kaay leen ma wax leen ni ngeen di jëflanteeg bu ngeen amee aw metit da ngeen koy muñ ndax yéen su ngeen amee su ngeen amee lu leen naqari da koy saafara ay wax wala da ngeen koy saafara ay jëf bu leen ko saafara ay wax bu leen ko saafara ay jëf ndax boo ko saafara ay wax ndox mu tàng lay doon nga naan ko boo ko saaka boo ko saafaraa jëf gaynde lay doon ñëw fàdd la da ngeen koy saafaraa muñ mu nekk ndox mu sedd ngeen naan loolu jikko ju rafet da koy takkale da boobu jamono metti woon mu wax sëñ bi ne ko jëlal kamil bi dem wecc ko ko jënd ci lu lu ñëw ci kër gi nee na ma foog kamil bi génn dox ak moom ak si seen bi ma ak seet seeg génn góor foog kamil bi jox ko góor gi ne ko ah man de sa kamil bëgg naa ko lool waaye nag li ma lay jox la xamul ba xam dana da nga ko mën a soxlaa nit maanaam da nga ko daal mu ne ko lu mu doon mu ne ko aw yëkk day fi ne sëriñ bi daal ah, loolu dana doy waar fekk fa nguuru fekk fa salum salum boobu taxaw salum salum boobu ne ko bu fekkee yóbbu yëkk wi fa nga bëgg rek loolu mu umu solo maa la ko yóbbul nee na ma jox ko yëkk wa ma jox kooku kamil ba mu jox ma yëkk wa ma jox ko kooku tegtal ko Mbàkke mu nga ko yóbbu Mbàkke nee na keroog ba yóbbu yëkk wa Mbàkke laa ko nga ci gis waaye daa ma lu ma lu ma ca déyeloon dana ma woon yëkk wii nag yóbbu gi ma la ko yóbbul dama bëgg nga fàggul ma ci dara mu ne ko lu ma fàgg dama bëgg nga fàggul ma ci gudd fan ak barke ak sama deyee dama jël sëñ bi daan na ko wax fi ñëwal toog fii wax daan na ko ana ana noo demee ak nga ma fàggloo woon mu ne ko gudd gudd naaw fan lool barke yi ki nëppale wu ma ko lenn képp ma dese muy àjjana mu ne ko noonu nga amee yooyu yu na ci sa xel daal noonu la yooyu di dikkee ma sàmmee ko kóllëre googu ma ma ma ma amoon woon ak yow te sàmm la ci jikko ju la bokk. am na koo xam ne ab ab saalum sax daal di ko faay laa faay faay bëgg laa def la def ab xarit noonu la ko waxee ab saalum saalum daa jóg ne ma faay bëgg laa def ab xam naa daa xool bi sëñ bi neex ko rek mu xool jëmm ji jëmm ji neex ko mu dikk raam ak si jëmm ko ma faay bëgg laa def ab xarit sëriñ sëriñ bi ne ko xarit sa moroom nañ wëllërante nañ ko def wëllëre wëllëre woo xam ne boo ko jàppee ma jàpp ko boo ko bàyyee ma jàpp ko bu ma la gisee jàpp ko bu ma la gisul jàpp ko. loolu ci jëkk ju baax la bokk am na ku nekkoon njaarim koo xam ne dafa xaw war a dese waaye danaan danaan jëfandikoo nag dara danaan soppi ko daal soppi ko bu métti waaye danaan am doomu góor bu mu daan jël boo xam ne bu ñu da ko indi sëñ bi sama waa ji rek laa wax sama waa ji cey sama waa ji bi mu gisee njaarim seng yi ni ñu ko tabaxee ni ñu ko defe noonu seng yi ni mu nekk ay seng te sëñ bi daanaka du génn mu jàpp ne sëñ bi maanaam nekkul ci coobareem dañ ko saa su dikkee day jooy rek sama waa ji ngeen tëj fii seng yu tàng yi ngeen tëj sama waa fii rek daal di fab guró bi teg fi bàyyi bàyyi ko dem am bis mu faatu bi coow li bari sëñ bi laaj lu xew ñu ne ko koo kooku fi daan wax naan sa waaye de moo moo moo faatu sëñ bi daa fekk mu yor am nuur dari nuur dari nii nii waaye dana jóg na ñëkk jóg daan ne tey moo xam ne am na waay ci kóllëre gi googu mu seqoon ak moom tey moo xam ne am na am na waay daan ne nañ ko waajal sëñ bi ko waajal boppam jullee ko. bi mu dikkee ba ci pax mi sëñ bi ñëw ba ci boppam daal di daal di tàmbali di def nii loxo yi di di wàññi di ñaan di ci tifli ba yàgg man am na lu gën a gaaw loolu moom sëñ bi daal di kamil kamil nur euh, daal yoroon moom la moom la ci sëq dafa sëq rek daal di ci pax mi daal ne bismillah biñ suulee ba noppi ba woon ko ginnaaw ñu dox tuuti ba sëñ bi ginnaawam sëñ bi ne gees bi mu nee gees mbooloo sëñ bi daal ne nii mbooloo mi ñi taxawee nii ñi taxawee nii nga xam ne sëñ bi taxaw joxoñ dara doxul digganteem ak bàmmeel bi mu daal di muñ daal di joxañ bàmmeel yaakaar naa ku ko fekk dana xam ne am na waay de waaw ah, ku ko fekk fee dana xam ne am na waay te kooku du woon kenn koo xam ne jàppoon nañ ne bu faatu sëñ bi dafa war a yeble rek waaye ci kóllëre gi mu seqoon ak bi moo tax sëñ bi ci makaram laxlaax yi moo tax sëñ bi jóg dem sëñ bay jaxate di ko way am na way yu ngi koy naa ah, yaa yaa ñu gënal sunu nday yaa ñu gënal sunu baay sëñ bi ne ko dangaa ngaa juum kaay da nga naan danga nga naan yaa gën ci man sama nday gën ak gënal bokkul looloo da nga naan yaa gën ci nun sunu ndey yaa gën ci nun sunu baay daan na ko mbay mu ne ko mbàkke mu ne ko li ne ci man bu nekkoon seen ndey ak seen baay du ma leen gis te loolu wér na ñun ñii ñëpp kenn ku nekk li ne bu nekkoon sa ndey ak sa baay doyoo dara sëñ bi kon ñun suñuy intérêt lañ toppee sëñ bi waaye sëñ bi su doyoo ñu dara daa am bis ñeent ñeent ñeent ñeent ñett ñi toog si sëñ bay jaxat di ñëw ñeenteel leen sëñ bi ñëw ci seen biir tomb yooyu nag bu ko sëñ bi daan def daaw ci jublu lu dul jàngale kenn ku ne xame ci daana wane boppam it ci loolu am ko mu lëng ne ko sëñ moo mu lëng kooku ne ko maag sa jëmm ji ku la gënal kooku jooy ne ko mbàkke yam ma gënal sama jëmm ji gënal sama gënal ma sama jëmmi ndey ak sama jëmmi mbaay jooy sëñ bi ko xam nañ ko ci yow ne suut mu am ko mu wax mu lëng ki ci des ne ko yow maag sa jëmm ji ku la gënal kooku wax loolu ñett ko ñetteel ki nag moom moo moo gën rëngitu da ko ne maag sa jëmm ji ku la gënal mu fa bopp bi dóor ci suuf ne ko boo ma laajoon sama boppam ndey ak sama bopp baay ma yët la ko ndax yaa ma leen gënal léegi sëñ bay jaxat des ci ndekete li mu bëgg a jàngale ci sëñ bay jaxat la ko def mu ne ko Babacar si jëmm ci ku la gënal sëñ bay jaxat ne ko sama jëmm jéem a gënal fuuf ne ko Babacar jaxat dama ne mag si jëmm ji ku la gënal mu ne ko Mbàkke sama jëmm ji moo ma gënal sa jëmm ji fuuf laa ñee daa tàmbali song suñu bay jaxat tàmbali naa ko yow xanaa déggu li sëñ bi wax tàmb mooy leen dégg naa li mu wax de sëñ bi ne ko ana loo jubloo wax mu ne ko alhamdulilahi mbàkke bu ma ko laajee daal di jóg ne ko mbàkke man c'est li tax mbay la bëgg sama jëm maanaam sama jëmm jéem a la gën man bëgg sama jëmm ji ñoŋ ma topp bëgg gu jëmm ji ñoŋ ma xool xool mënut a ñoŋee fenn furul ci yow moo tax ma topp la su ma bëggoon tuskare dama lay wan ginnaaw fonk gu ma fonk sama jëmm ji ñoŋ moo tax ma jox la sama bopp kon sama jëmm jéema la gënal dégg nga wax ji yaakaar naa baax baax loolu dana dana dana dana wone bayit boobu mu wax naan wal tubasir biyal yataama jamihan ansihim bi abaahum ku laxee ni loolu xasida yi bay lii lay dañ koy romb nii rek ak mu bari ci suñuy bët waaye suñ tubaa kenn du moom ci loolu ci jikko ju rafet na fexe ba defal ma ci xolin maanaam jirim yi ci seeni xol na def am mbégte ci sama diggante ñu moo xam ne dañuy da leen di fàttaloo seeni baay fàttaloo leen seeni yaay ansihim bi abaahum kulla xiini loolu koo amul jikko ju rafet mënta feete foofu am na leetar boo xam ne moom day mujje boo xam ne moo ko bind ci loxoom dañ koo copier nag nee na nag ku ko gis ku gis leetar bi bokk nga ci ci biir li li tax mu bind leetar bi mu ci la ko bindaale waaw ah. nee ku gis ku gis mbind mi rek nee na bokk nga ci xam nga xam nga jëm mbind mi ci boppam la wax wala copier bi. xoolal diggante mu mbaaxaan bi mbaaxaan di ñëw door mën naan di xool si bagage yi nga xam ne bi ñu ñëw daanaka maanaam fitna ju rëy la la indaale yore xeej yor lépp boo demee ci imaam net ni si Muhammad Jóob la danga na mi ngi koy mi net li ne waxuma la sëñ bi raf waaye taalibe yi sax dañoo mel na dañoo nekk ci bisub xiit loolu makaarim axlaaq lay lay tegtale sëñ bay leen dal loo bañ dal ba mel nag ku nekk ci bisub xiit te booba mbaa mbaaxaan mi ngi fab jës ji di duur ci sàkket yi muy xar sëñ bi dal loo leen dal goo xam dafa mel ne dañoo nekk ci bisub xiit waaye li gën a yéeme du loolu waaye ci makaarim axlaaq sëñ bi daal bu wax foofu bi maa xam seetee li mu seet ba gisu ko ba war a dem fas yi nga xam ne da àndoon ak ñoom fas yi dañoo xiif moom mbaaxaan mu ñëw ci sëñ bi di ko ñaan ab xont sëñ bi seetal loolu te ñoom bu mu ñëw foofu toroxal sëñ bee ko taxoon a jóg bi mu ngi seetee bi gis xool li mu doon seet gisu ko xam nga ne am na ci xeet boo xam ne mu ngi eh, bëyti xa xa ba mu xëccoon xapam fas yi mu àndaloon bi mu nee fas yi dañoo xiif mu dellusiwaat ñëw ci sëñ bi nga xam ne moom la doon def loolu ne sama fas yi dañoo xiif te amuñu xont bëggoon nga dimbali ma ci sëñ bi moo yebal tali bi ñu ab xont jox ko jox leen ko ba tali bi ñëw sax di tàng naa ko sëñ bi kii nga xam ne li mu def mu ne leen bi mu dikk bi mu dikk lim am la ma indil man li ma am rek laa koy jox muy makaarimal axlaaq loolu am solo la liñ ci mën a jàngate ci bokkoon na ci jikko ju rafet ji itam biri ma ko du maram nga xam ne moo laat joor yu bokk lépp nga xam ne biri ma du maram ku fàttali ko xareb Samba Sadio xam nga wax dëgg yàlla xare boobu te mu wutoon fenn maa ngi ba ca biri ma ko du jëlee woon bi mu dikkee bëgg gis sëñ bi sëñ bi dane du ma ko teg bët ne leen ko duma ko teg bët te du jaam yooyu nga xam ne da leen a jàpp moroomi jaamam yooyu sa loxo moroomi jaam yooyu mu jàpp te ci ligut ak ñoom dara na leen delloo ba noppi ko mën a gis keroog wax nañ ne kees gi kees gi birima kodd euh, euh, tëjoon jaam yi bari woon nañ bari waaye goo xam ne bi ñu bunt bi pour ñu génn ñu gorom taxaw na fa toog saan ba timis ñu génn par benn xam bari woon nañ lool bi mu agsee bi mu dikk bi mu dikkee bëgg gis sëñ bi itam teewul sëñ bi da ko man la nga fa jëlee woon demal delloo ji ko loolu ci la bokk waaye teewul gis nga bi Lat Joor ñëwee def ab kii bëgg a dal ci kawam ne ko lu tax nga bëgg a euh, topp bëgg a xàcc atte bi ñu atte woon daal xam nga am na ko atte woon atte ba waaye xool loola it atte ba ba mu toogee ka atte woon atte ba ci jotaay gis nga teggin yi mu fa itam teggin yi teggin xam naa yow da ciy dikk yaa ko mën a wax xëy na euh, am na ay teggin fa doxalee yoo xam ne teggin yi ba njëkk dañ koy te muy lu lu lu woyof te diis mooy. bi ñu waxee ak moom ba àggal di ko diglu te tudd ñu turam ne ko ndax man ngaa wax dana teg mu ne ndax mu ne ndax man ndax man ngeen di waxal ñu ne ko yow la ñuy waxal kay fii waxuñu fekk kenn mu ne ndax man na maa wax ñu ne ko waa mën ngaa wax mu doo ko wax te booba mañ tey sàmmoon teeg ka ko jàngaloon ka ka doon wax loola donte jàngal na ko ñetti araf yaakaar naa xaadima jaxte kala la donte jàngal na ko ñetti araf ma ngi koy bàyyiloo xel ci cër bu mu ko jox ci jàngal bu ko jàngal ci jikko ju jikko ju rafet ji naaji ca gànnaar xam nga loolu it lu am solo la naaj yi moom nga xam ne moom la commissaire boobu nga xam dafa bañoon sëñ bi lool te nekkoon gànnaar bi sëñ bi nekk tund euh, Moussin Symbiose Diakha dafa ko fekk nee na naaj yi dañ koo waajaloon fay ko juróom fukki junni dañ ko waroon fay fukki juróom fukki junni ne boo ñëw boo boo rayee bi rek mu dikkee ñu jox la juróom fukki junni mu ñëw jébbalu takk ndigg li ba ne fii moom naaj bu jooy jotee mu jooy. bu yuuxu jotee mu jooy bu ñu jàng mu mu root rooti ci ndaay di jukki lépp di ko def mokk lool bi mu agsee rek sëñ bi da ko daal xam fa sens sëñ bi da koo gis rek xam lim xam xam lim xam ne ne càll wax ko dara ko sëñ bi gisee xam na ne pexeem du jub waaye da koo daal di da koo daal di da koo daal di teel a yeewi daal libéré ni mu ko libéré mooy xam na ne mi ci kër gu mag gi mooy dafa am kër gu sëñ bi dafa am mbaar sëñ bi nekkoon foofu naa ji nekk ci biir gi nag mokk lool bu mu agsee fa saasa ci la sëñ bi daal def ñetti bayit jox ko pour won ko ne sa pexe du sot du du sotti te bayit yi la muy pexe yi du sotti naa ji moom mi ngi koy jàng boolee ko ci saaru yasin lu ko ci bool saaru yaasin nee na li jublu ci bay di mooy da koo wax ne ko li ngay am li nga li ngay bëgg sotti saaru yaasin yi nag mooy bu bu bu bëggee bu bëggee xuus saaru yaasin boobu comme tey musale mën na ko musal ba li doon pexe du ci àgg du ci loru daal sëñ bi nee ba xam ne kii pexeem du jub te dafay yàgg rek naa ko teel a yi daa daal di sancaat geneen kër moom sëñ bi <laughs> daa defaat geneen kees goo xam da koo làkk dafa am mbaar dafa ab xayma daal ne ku dul naa ji ko ku dul naa ji rek ko fiy fekk am naaj yu may fekk mooy yóbbu bu bu doon jamono ji mooy ubbi mooy joxe kafe gi mooy lala laal mooy def lépp booba ku ne xam ne ne Omar Fall tak Omar Fall Ndate Omar Fall Ndate moo nekkoon bëkk néeg bi ak ko jox Mouhamadou Lamine Niang moo nekkoon bëkk néeg bi Omar Fall Ndate ci ci daggi la bokkoon waaye daa tuuboon nag daal di nekk ab suufi boo xam ne bi naa ji def loolu dafa fekk mu nekk ci jàkka ji moom di julli loolu tax moo bokk na ci li tax léegi nag Sëriñ Tuubaa bi mi bi mi bi mi def bi muy bi muy bi muy ber ber kër gi dane naa ko ber yóbbu ko fa nekk fa moom bu bu pexeem jubee ma xam ne coobare si borom la bu pexeem jubut mu teel a ko loolu ci makaaru nga xalaat la bokk. mu daal di mu daal di nekk foofu ba ca ba yàgg mu daal benn bis rek sëñ bi toog ci xayma bi naa ji daal di summeeku ngir bëgg bu fekkee jàpp nañ ko ñu ne ab dof la daal mu summeeku rek ab def yi fi dof daal di gàddu jeesi ñëw ba tiim sëñ bi xàcc te loolu am na koo dafa yonent bi sallallahu xàcc ba nar koo dóor jeesi ne ko ana ko dox sama digganteeg yow tey ci ma ci ma ci ma ci ma lor la yonent bi ne ko yàlla yàlla yàlla rek moo mën dox waaye ca lay lox kaddu googu mu dugg ci muy lox ba wàcc jees ji yonent jël jees ji ko yow it xàcc ko ana yow it ku dox sama digganteeg yow tey mu ne ko yow de ko baax nga mbokk mu baax nga ku mën a jéggale nga naa ne ma jéggal mënoo ko jégg mënoo ko jéggal kii bi mu xàccee jees ji daa xàcc bay dóor ci kattanu suñu borom wax nañu xàcc ne ñetti yoon jees ji jógut xàcc ñetteel bi nag nee na ci la bummi xayma bi moo lonk jees ji ba munta ba munta wàcc ci la Omar Faar Ndaté génn ca jàkka ji séen ko mu tiim sëñ bi yor jees ji mu daal di yuuxu dem ca Momadou Lamine ca kër ga ca des ne ko loo yéex yéex loo gaaw gaaw gaaw naa ci dana lor sëriñ bi dañ gaaw gaaw bi ñu agsi daal di fab kenn ki mbëkk ko kenn ki fab dóor benn direct rek mu daan ci suuf ñu tiim ko fa tàmbali dóor sëñ bi daal di fettu su bismillah ko bàyyi ala turiduuna an yaxfirallahu lakum ala turiduna an yaghfir lahu lakum jéggal leen ko yàlla jéggal leen daa koy bàyyi biñ ko bàyyee mu solaal la ko mbuum mu toog sëñ bi ne ko kon dama lay dama lay dama lay yeewi kon nga dem xam ni mu demee yépp sëñ bi yëkkati ñetti gaal ci ay yére jox ko laaj ko la ñu ko doon fay mu ne ko juróom fukki junni mu yëkkati ñetti gaal yi xaalis yoo xam ne ëttu na ko daa ko wooleeg ñu ko ko yenn mu joxaale ko ne ko nag bu jeexee nga ñëwaat xoolal boobu makaarimul axlaax ba noppi système bi mu def mooy ama fanta ngi toog Mamadou Lamine ne ngi toog xam nañ sëñ bi xam na ne bu ko booleeg ñoom ñu yóbbu ko danañ ko rey ci yoon waaye daa am ñeneen gan yu fi ñëwoon yoo xam ne xamuñ ci mbir mi dara ñoom la woolu ba ñëw muy leen ñii kat dañuy sama gan kii kat day sama gan gu tedd xool ma makaar ma axlaq bu foofu naaj lay waxal de mu wax gan yi leen naaj mii day sama gan gu seet gu tedd nuyoo leen ak moom sama xarit la sama gan goo xam ne ku baax la dafa ñëwoon seet si ma fu ma nekk mu fekk ma fa dafa baax lool nag ma bëggoon euh, dafa war a delluwaat nag ca dëkkam ma bëggoon ngeen yóbbaaleel ma ko su ko defee ngeen ngàbbaaleel ma ko bagaasam yi ñooñu bég ci lool bi ñu demit Omar Fall rek la Mouhamad Lamine Niang bëgg ñu ànd ak ci ànd ci gunge bi ngir bëgg a leeral ñeene leen bu ngeen demee ci yoon wi rek na ngeen ko yari yari faftan sëñ bi leen bismillah ñu toogaat ñu daal toog ba naar boobu dem naa yi ànd ak ñoom ba dem ba dugg ca gaal ga ba dem seen yoon sëriñ bi doog a nekk la waat ci ñooñu la leen naa ji dem yoon nga xam ne noonu lañ doxee dem loolu ci makaarim axlaax la bokk ci jégale sàmbalaw bi ba ñu wax sëriñ bi naa ko suñ suñ mënumaa fokk ak suuf jos ñu ko bokk ah na ba nekkee wiiri wiiri te sànni leen ca ñaay ba sëriñ bi julli ba nopp ci si gi mu toogoon moo wax sàmbalaw bi na ko kaay nii mu toog a sàmba làbbe ci si jaade gi si bi jékki-jékki rek mu ñu ree te barab bu barab bu reexal sàmba yër rek xool ko na koy nen naa da ngay reetaan sëriñ bi mu muñaan mu ne ko déet euh, xam naa ne maa yow duñ bokki mbir moom waaye léeg leen rek laa bëgg nga dimbali ma ko te te te te te te ma la ko ñaan na nga may ma ko mooy li ma bëgg nga xam ko mooy mooy barab bii du fu ñuy reetaane li ma bëgg nga dimbali ma ko mooy fexe seet pexe mu ñuy génne fii waaye reetaan moom sëñ bi muñaat ne ko sama xel daa dem ca sa jolof ja ak sama sijaade gi xoolal loolu ba nga naa ma xajoo xajoo xajoo xajuñu xajoo xajoo woo ma foofa te tey man ak yow ñu bokk suñ sijaade gi te kenn yàqul moroomam mu ne ko loolu lépp am na solo waaye yow ku baax nga ku tedd nga te am na yoo xam ne juru fàttaliku dimbali ma rek ñu mucc fii sëriñ bi daal ne gees ne ko danañ mucc bi ñu koy nettali seen sut da ko ne mu ne Samba Laobé de danañ mucc googee ma ko wax mën na koo muusal ba ëllëg ah mucc mucc ga mën naa sar ba ëllëg mu far muccaale benn ci kàttanu suñu borom loolu yu baree baree ngi ci yoo xam ne mënees na koo mënees na ko waxtu yu jot na baree baree ngi ci yoo xam ne na koo mënees na koo wax ci jikkoy sëriñ bi beneen bi ci desit mooy fi ñu mujjantale suñu kàddu fi ñu mujjantalee waaw fi ñu mujjantalee kàddu gi ci ci ci ci gaawtu mooy jikko jooju ma wax ci Sëriñ Tuubaa yi mu doon ci moom mboolem ku jaxasoo woon ak moom noonu la def ci yow fi ne boo mosaan a gis moom Cerno jikko ji lay wan boo gisee Sëriñ Isaa Jeen lay wan jikko ji la Sëriñ Isaa Jeen ji wan boo gisee si Masamba Jóob Sàmm mooy nekk ci moom boo gisee Sëriñ Balla Fali Jeng mooy nekk ci moom kenn ku nekk ci ñoom koo ci gis jikko ja nekk ca moom moo nekk ca morom ja ba ci seen taalibe yi sax taalibe bi sëñ Masamba Jóob Saam da daan jàdd aw yoon sëñ am sut jaxate fekk ko fa man koo teg ci aw yoon mu nangu ndax day xam ne ñoom ñaar benn lañ lu wute nag suñ jamono ji nag koo ne sëñ bi nangam mooy la eh, boo yoree ay conseils yooyu joxe nga jox ko sa bopp man yii foo ma doo sama doo sama sëriñ doo sama sëriñ loolu moo xew ci jamono ji tey noonu la ko noonu la ko waa këram yu niroo woon sëñ Mourou Moussa ba sëñ Mourtala ñun ñëpp noonu la ñu niroo woon sëñ bi ci ko ci parce que am na naar bu ko doon way moom si mënu sanaan ko wal mustafa in saabahat axlaaquhu axlaaqa waalidihi fa laysa bi saalimi waaw soo nuroo sa baay ci jikko yi tooñoo te la la sëñ ba def ci moom la def ci moom Cheikh Abdou Lahad jamono yi mu nekkee xalifa te nekkoon yàlla mu nekkoon yàlla def mu am ñu mu nekkaloon xëy na dalu saam bukki barga ñam nag ay nit ci cosaanam nañ daan amee ci moom yitt nañ daan ak yaatu nga xam ne daan toog ci yéen beeg ñoom di xal di di waxtaan di kaf di ree bu kafe ñëwee ñu bokk naan bu añ jotee ñu bokk añ mi ndee bi xilaafa gi ñëw ñu koy jaar ci appalante te duñ ko mën a jox loxo léegi leen li ngeen fi gis lépp dana ngeen xam ne bu njëkk ak kër laa yoroon muy kër ab laxaat damaa dem nag ba borom kër dégg dénk ma këram dégg nga wax de bu njëkk kër ab laxaat laa nekkoon muy sama kër ñu bokk ko kër gi ba tey bu ngeen neexee ngeen nekk fa lu gi damaa nekk dénk këram muy Sëriñ moo ko caaxaane daanaka bu ngeen yaakaaree ne dara la nag kenn ku nekk ci yéen su ma bëggee àtte na ma àtte te la mu mujj mujj moom loolu yombut de ku mu bëgg a àtte ku am lu muy jiixi jaaxa ci man na ma àtte ci bis bis bis ba ma mujjante jëflante moom ma mujj jëflante ak moom na xool ba xam maa ngi moom ko ëpp jikko ju rafet loolu loolu am solo la. boo indee euh, euh, lu mel ne. Matlabu Sifaay xool Sëriñ Tuubaa bi mu défendre foofu défendre ay murit défendre ay ay waa këram défendre ay ay nit te loolu ñu wax jamono yi nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ko nettali sa alxuraan wax ko wa daraba lahu masalan qaryatan kaanat aaminatan mutma'innatan yaatiihaa rizquhaa raqadan min kulli makaan waaye fa kafarat bi an'amillah fa asaaqahaa Allaahu libaasul joo'i wal xawfi bimaa kaanu yasnahuun ñu dem ba bew kenn ku nekk fëgg sa dënn jàpp ne sa liggéeyam day wala sa añu baay suñu borom soppi jamonoom jamono jooju amoon na ci jamono yu sëñ ba suñu borom wël nar a wëlbati jamonoom waaye suñu borom suñ tubaab moo ko tinu ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ba mu koy tinu xëj xëju ci ku ci ku ko bañ a ku ko bañut wasfi jamiiha muslimiina la wax lu am solo wasfi jamiiha muslimiina summa qihim xawfam wa usnan ajra ci misaal bu doon yàlla daa daa yor bi suñ tubaa waxee loolu yàlla da ko ab loxoom ne ko bàyyil yet yu mënut a ñàkk daw waaye suñ tubaa daa tey wàcce yet wa ne ko wan a jihim musal leen waafihim may leen jàmm mu mel ne borom da koo tontu ne ko seen bàkkaar yu bari yii ah fokk mu duma leen mu ne ko wala tuwaaqisum bi kasri seen biim kon day mel ne suñ tubaa dafa sol mbubu avocat daf ñoo taxaw ci kanamu boromam procureur bi biñ ko ko suñu borom ne seen bàkkaar yi bari tam mu bëgg leen dume bëgg leen duma daa duuraat ci taabal ji ne ko taxawal xam naa foofu lu ma mën a layal mu ne ko waaw mu ne ko laa tuwaqisuhum bi kasri sanbihim bu leen jàpp seen bàkkaar yi bari mu ne ko lu tax mu ne ko fa innahum ñoom fa in ahsawka bu ñu la mooy yaa ahad yow yàlla li xaflatin layal nañu de waaye lam yusrikoo bi ka ahad da ngay gis ni ñu ko ci sàggan lu ci waaye sàggan sàggan sàggan boo ko ne noo def mu ne sant yàlla kuy sant yàlla kay xam nga ne bokkaale dara lam mislu ko bi ka daana ko te nag wa innahum abdaanum laa taqdir sa yeddu yi ma gis moom yeddu yi gis ëpp nañ ko buy dal ñuy dee waaw wa innahum abdaanum laa taqdiru xalaa balaayik li dox fañ yasaru te nag yaa waxoon ne yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun ilaa man ataa Allaha bi qalbin salim te yow xol bu set rek ngay xol mu naa mën ko qulubuhum laysat tamilu abada ila siwaaka minhu ila xada kon laakin ma talasusul jawaarihi kay aflahu abdahuma li qabla qaba'i suñu borom wàtte yar ba ne ko loo bëgg bëgg ne léegi kon nu may def mu ne ko falaa tuwaqisum bi ma laa yanqusuk wala humu habbi la si laa yanfaw sayet bii nga xam ne boo leen ko nee jir dañu jàpp ne yàlla aw yet rek la am te boo leen ko dóoree du leen wàññi du leen du la jariñ dara nëbbal yet wi sa njariñ yi nga xam ne du jeex te boo leen ko joxee du lu wàññi tus sa ñooñ mën ko jariñoo jox leen ko wala humu habbi la si laa yanfaw ah borom tegaat yet wa xool ma kàr yi ma xalaat ko mu ne ko léegi kon noo bëgg ku leen ku leen ni mel daal. mu ne ko li ma waxoon laay waxaat mu ne ko loo waxoon mu ne ko yaa waxoon ne ëllëg yama xiyaam xol bu set ngay xool mu naa ah, mu ne ko yàllaahu yaa muqallibal quluubi qallib quluubanaa alal huyuubi daane ko nag suñu borom ne ko ah dafa am yu am yoo xam ne bu amee ci ñoom duñ mën a am yooyu de si si si si suñ tubaab daal di daal di daal di tudd yooyu nag kon dindi ko ci ñoom wa axrinaa bi hubbi kulli muslimi wa najjinaa min sharri kulli mujrimin daal di ne ko waccal qulubuna ala tawaadudi na nga leen defal ñu bëggante ci seen biir soppante bila tanaasuxin wala taxaasudi bu bu ko defee nag bu bu taxaasud amut tanaasuux amut taxaadum amut dara yooyu yu bal yooyu dara amu ci nag su boobaa ci la makaarima axlaaq di ñëw moo tax mu ne ko waxaat la naa makaarimal axlaaq na nga leen may makaarimal axlaaq maa taxaabu bi waa am la makaarimal axlaaqi maa taxaabu bi laa siqaaqi te makaarimal axlaaq ñu ngi koy mën a xamee ci waccaxal saqiiranaa yu waqiirul kabir waccaxal kabiranaa yu xeeñul saqiir waccal xuluba xalaa tawaadud dooga mën a ñëw nga xam ne kon yooyu yëpp suñ tubaa da ko def ngir ñu mën cee sukkandiku ba mën a nekk insaanul kaamil mën a nekk makaarimul axlaaq yooyu yëpp nag noonu la suñ tubaa meloon waaye léegi ndax ñun noonu la si noonu lañ mel ñun ginnaaw bu ma waxee yëpp dañ yaakaar suñ tubaa te bëgg ko léegi dañu topp ci xéwlu Sëriñ Tuubaa yi di ko loo bés bu set ñu toggi ma ne dañ sant sëñ bi te li sëñ bëggoon ñu jëm ci loolu moo bari ci ñun léeg-léeg da ngay gis naa dangay gis kenn sax di ko tooñ naa ko sa yow ci sa bopp rek nga nekk da lay posé beneen question boo xam ne da nga ci xamee ne jamono jamono kenn xamatu lu mu doon danaa la wax ma kenn rek ku nekkul ci boppam fi ne ko wax nekkul ci sa bopp nga nekk danaa la léegi wax ma kenn rek koo xam ne ko te sëñ bi danañ ko dañ di su ko roy ci maanaam toog ci sëñ bi di ko yéem di yéem sëñ bi baax na waaye di ko roy ci jikko baax na sëñ Tuubaa toogutoon rek di roy yonent bi sallallahu alayhi di ko di ko yéem te dafa am bés am naar am ko laaj foofu laay mujjantale sama kàddu dafa am laaj naar bu laaj na ko dama ñetti laaj ba ñeent mu ne ko bismillah mu ne ko sa diggante ak yàlla laa lay laaj mu demee yaa moom daal sa diggante ak yàlla nu mu demee lu ngeen séq yaa yàlla Sëñ Tuubaa ne ko jàmm mu ne ko nu ngeen seqe jàmm lu ngeen jëflante ba ngeen seqi jàmm mu ne ko yàlla de mu ne ko sama borom de jàmm rek laa mën a seq ak moom ndax lu mu ma mës a digal def naa ko te mosuma laal lu mu tere lu mu defit neex na ma naar bi yëngal ba bi ne ko ah kooku de jàmm rek ngeen mën a seq mu toog bi yàgg mu ne ko ah sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag nu ngeen demee nu ngeen seq sëñ mu ne ko jàmm mu ne ko jàmm ji mooy lan mu ne ko na yàlla bëgg ku ni bëggee yonent bi bëggee naa ko noonu <laughs> na yàlla bëgg ku ni toppee yonent bi toppee naa ko noonu na yàlla bëgg ku fa teg yonent bi teg naa ko. mu ne ko kon jàmm kooku di jàmm rek ngeen mën a seq kon loolu firndeel la yasuruka min nii haysu ma kuntu yaa mooy fuadi wa ruuxi bil busaaraati saatay yubajjilu kulli kulla kal yawma mahqadim wa insha rabbi la uraddaha rasawani mu ne ko sa digganteeg nit ñi nit ñi laa gisee dafa mel dañ la bëgg-bëgg goo xam ne booy mel ne sax saxaaba yi bëgg ñu woon noonu yonent bi mu ne ko ñoom it de jàmm rek laa seq ñoom te mënuñu waa ñàkk bëgg mu ne ko la tax mu wax lu yéeme te loola mooy dayab makaarimal axlaax mooy da ko ne mbindee fi ku ma ci tooñ bala ngaa yëg ne danga maa tooñ jéggal naa la waaw képp ku ma tooñ yow bala ngaa lijjanti ab tooñ laa dug tooñ rek nee na man jéggal naa la ba noppi te lu ñu yor ba lu ñu yor bàyyi naa ko ñoom ba noppi yéene leen ko te lu ma yor bokk naa ko ak ñoom mu ne ko ah, ñooñu njàmbur ngay mën a seq ñoom mu ne ko sa murit yi nag niñ bëggantee ci seen biir loolu it lu ma jaaxal la ak loo seq ak ñoom mu ne ko jàmb mu ne ko bëggante gi ñu ci seen biir it lu mënta ñàkk la mu ne ko lu tax mu ne ko dama leen a boole lu mu séddoo gut te li ma leen boole. li fekk séddiwuñ ko kenn xamu ko lu cay sa wàll kon rafetal seen diggante rek lañ mën a def naar bi ne ko ah kon de xanaa li nga leen boole te sédduguñ ko war naa rëy sëñ bi joxoñ jëmm ji ne ko sama jëmm ji laa leen boole te sédduwuñ ko kon ñu déggee ci ne ginnaaw dañoo bokk suñ tubaa li fekk ñi ngi xiiroo ko ŋaayoo suñu murit wéragut ku bëgg suñ tubaa da ngay bëgg waa kër suñ tubaa li li jeexal wax ji nag mooy leetar bi ma lay waaj jàngal ci ci makarim axlaaqu Sëriñ Tuubaa dafa wax ne tanbihum li yaxlam kulla man waqafa ala hazihi rasm anna katibuhu asiyi anna katibu anna katibu asihi waraq xafa xan kulli man salama jégal na képp ku ko tooñ wa innahu la yadduhu ala salimin wa innahu yastaxfiru li kulli muminin taxallaqa bihi wa annahu yuxibu li kulli muminin lam yataallaq bi maa yuxibu li man taxallaqu bi fa kullu man nasara fi xaasihi qat bila naqlin wala wasita fa inna allaha tabaraka wa taala yaxfiru lahu te nekk katabahu Abdul Xadim kaana lahu bi karamihi baaxil Xadim dafa wax ne maa ngi yee ñépp ci ñu xam ne ki bind mbind mii wax na ne jégal na képp ko ko tooñ tayit du delloo ak tooñ ci képp ku ko tooñ jégal na ñëpp tayit li muy ñaanale ak njégal ci ñaaju ci moom ak ni mu leen bëgge noonu lay ñaanale ak njéggal ñi aju ci moom noonu la leen bëgge kon kooku tooñut faywut tooñut faywut daan képp koo xam ne nag aju nga ci man ni ma lay ñaanale ak njéggal ak ni ma la bëgge noonu lay ñaanale ak aju ci man ak njéggal ak ak ak ak ak noonu laa la bëgge ni sutura am na am na keneen koo xam ne danaan wër ci kër sëriñ si di fees seen seet seen ju jullikaay yi di fa di fa suul poon di daan tooñ daal di daan seet la ñu ñëwee njëriñ fekk ba sëñ bi mu fexe ba ci wéegi mu mënta àgg ci si mu fexe ba suul ko mun ngi ko suulee sëñ bi daa dugg rek daan ne daal koy xool ne ko yeey suulee li fi suul mu suul ko ba noppi bi ñu jullee ba mu ñëw ci sëñ bëgg a bëgg a jëw tàmbali naa ko sëñ bi ne yaa rib sëriñ yow rek yow rek mbër ma de su pon pon jii ma suul ci sa jàkka jii nga xam ko de maa ngi ko doon suul barab sàngam sëñ bi ne ko hey suturaal leen ko yàlla suturaal dañ ko suturaal kon loolu warees na ma warees na jamono jàngate ne xëy na li li ma bindoon lépp lépp sax xakar naa mel na dem nañ ba waxtu wi xoj nañu ba àgguñu ci waaye ci tënk rek ñu xam ne jikko ju rafet mooy nit nit ki bu jikko ju rafet nekkul ci moom te Sëriñ Tuubaa mu baax mi mu baax mi jàngal nañu nu ñu war a mën a yore jikko magam yu baax yi mu fi bàyyi ku xool maam Thierno ak ni meloon maa ngi dégg damaa xamut maam Thierno Ibrahim la wala damaa xamut ci nett bi ni ko nettalee woon euh, wala Sëriñ Modou Awa Balla wala Sëriñ Cheikh Awa Balla euh, ku ñëwoon ci moom di ko ñaan am mbaam hmm? euh, dégg nga mu wax ki yor wanag bi ne ko demal xoolal ma mbaam ma nekk ca wanag ba joxal ma ko ko dégg nga kooku dugg ci wanag yi xam naa seen mbaam mi ni mu suuree ak ni mu mel mooy daal mbaam mi daal dama bàyyi sëñ bi di ko joxe. ah mbaam mi daal doo xalaat sëñ bi ko joxe daal daal dëkk ci sëñ bi ne ko mbaam ma daa <laughs> ci àll ba sëñ bi ne ko lu fa ne mu ne ko naaroo góor waa jox ko ko waaw mu demaat dikk ne ko naaroo góor sax daa mel ne mbaam ma far na ñëw mu ne ko booy lii ñu ñaar jox ko <laughs> waaw kon loolu des na ci jàngate jikko ju rafet bokk na ci ak tab fi ne ku tabu ku tabiwut nii buy tabe tabe bu yàggee tuuti nga ko xam ci moom waaw loolu kon yàlla ñu yàlla boole dimbali dafa ñu tawféex seen muassasa bi itam suñ borom gën koo yëkkati gën koo kaweel gën cee def lu kawe njort ci lépp lu ngeen ci def itam yàlla gërëm ko yonent bi gërëm ko Serigne Touba gërëm ko lépp luñ fi wax tam tamuy lu baax yàlla ñu yàlla boole dimbali tam tam ta ta ta tam doon loo xam ne dañ ko man a jariñoo ku ci jël benn baat man ko jariñoo mooy wax ca wax ju njëkk ja rek lépp loo xam ne wax nañ ko itam tandu naa ñoo ngi tuubal ñëpp di la ñëpp di ñaan yàlla wala ñu waa fi nekk ni déwén yar fexe ba yor suñu bopp rek sëriñ bi dafa waxoon ne ñaara ngi ci kër gi yoo xam ne ku ko fi jëlee ku fi jël benn bi bàyyi fi dara ku fi bàyyi jëloo fi dara mu yar bi waaw yar bi am murid day yaru téye aw làmmiñam ci lu yoonam nekkut ci lu yoonam nekkut juróomi laaj la Sëriñ Ibra laajoon Sëriñ ko Sëriñ Ibra jëfee tax a mel ni mel te yi xew ci jamono ji bari na trop mooy yoonu murid léegi daf mel ni sax wax sa xalaat la man ni ma ko gisee mooy wax sa xalaat da ngi dégg sëñ bi weex ba àggal ñu naan sëñ bi man li mu wax nii laa ko déggee ak nii laa ko gisee déedéet loolu doon kon bu ñu delluwaatee ci njàngaleem sëriñ bi rek yaakaar naa ne ni nga ko bëgg dinañ ko amee noonu mooy fexe ba yar suñ bopp ndax sëñ bi dafa waxoon ne ku yërewul adduna dana la yar ku adduna yërul bàmmeel dana yar yàlla kenn du fa dem dafa yóbbu ak yaree di kon nañ yar suñ bopp jërëjëf sëñ Mbay Jaxate radiyallahu taala anhu wax na ko amub yara yi tax ñu jël nit teg ca kaw di ko wër ñàkkub yara yi tax ñu teggee nit ca kaw di ko caw wala bi billah li nga doon wax ci sàmba danaa la ci indil lu ci mag taalif loo xam ni ku ñu wax sëriñ euh, sëriñ Jaañ ñu koy wax ku baax faal ci ngir waan la ni loolu nga doon wax rek firndeel la ko euh, bañ leen yóbboo wiir wiir mu nekk fa moom ak sàmba euh, wala fal ba nam ko indee ñu daal di wax ni nan ko yóbbu wér wér teg ko fa ndox moomu pexe ma gën a wóor ñu daal jël Cheikh Bamba yóbbu wér wér mu fekk fay jinne ñu daal koy wër jinne jox ko wenn way ne ko ku xam lu des na daal lay màggal ku ko xamul ku ne nu man laa sàkkal pexe mu wër moo xam ne doon ko yàggal waaye nag am nañu aw rab bu fa sax la dib dundam lu ñu fa teg moon na kook bagaasam ñu teg faw rab wax sàmba fa gëweelu daanu ca ndox ma sàmba daw diwélu Cheikh la mu naan ko luy la ka muy la Seex Bàmba yéem ko lool ba fa yërëm ko génne fa saatu jox ko naa ko yor ko bis boo demee Jolof nga wat ci xale yi ndax doo fi faatu da nga gisee ak sa gone mu naa ko loolu wees na man day faatu mu naa ko tuub ko may borom xayaatu xanaa doo góor nii rab bi daan faaj gaañ moo nekk noonu faatu maa man gaañ mboolem bindeef yëpp bokkuma ak ñoom ca aadama ak awa xamal ni du ma ñëw mboolem lu xew ci dund fekke naa ko bul foog ni mel ni mbir de wute naa ko àllame ni makaana xablal xal man kaana lii bi karamin watil keroog du lekk duutu naan ba faf di tuuti Seex Bàmba naa ko sàmba yow xalaatal sa jaarukaay yi ba ci fi lekkaatal yërëm ko lool ba wax ko lëf ci boppam musal ko ci mani na ay xaasam mooy du ma yor benn noon manal ko te maa la sàmm yor la wax ji gëm ko comme suñ Tuubaa nee na ko maa la sàmm yor la loolu jàpp naa ne dana ko may saadu daara ni fii ak insha Allah taala ah mbokk mi mu ne loo yi dénk ñi nga xam ne si ndaw ñi nga xam ne comme ni nga ko waxee jamono ji ak ndaw ñi ni ñu jógee loo leen di dénk ci ak taalibe ak melokaan yi bu dee ci ñu ndaw ñi moom li ñuy dénk suñu bopp mooy ñu bañ a taña tañaxi bañ a tañax tañaxi suñ jubaa dafa wàccook ñun dafa wax ne bindal naa leen ay téere yéen ndaw ñi yoo xam ne mën ngi sukkandiku ba defar ci seen makaarimal axlaax te kenn du leen yëpp kon ñu ndaw ñi li ñuy war mooy fexe ba bañ a bëgg gu ënt ku xam day lool boroom léeg-léeg gis ak paan ñu seppi ca aw weñ di ko sànni dee tax ko woon a jóg waaye xër gu ëpp ko tax tax tax mu faate da ngay gis ko bëgg sëñ bi lool waaye la mu war a xam xamu ko ci sëñ bi ba war koo mën a jëfandikoo day lor boppam kon nañ fexe ba jàng ba war a xam li ñu war a xam dana tax ñu xam li ñu xam jàpp ko dana tax it kenn du ñëw di ñu bàyyi loolu li jàpp te te fekk mooy dëgg lan mooy jërëjëf am sa tuddeex jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defam jaalub jëw ak defub jabar ak jàng di bañ la àttekat yi jàng mooy yoon wu jëm ci sawarul jahim azana allahu na rajim kon ñu jàng te julli te teg suñu mbir ci taalibe doon ay taalibe yaru ndax sëñ Moussa ko wax na ni waaw ah, ak itam ndaw ñi ba baneen baneen bi ma ci ba fàtte mooy jub jub gone day jub mag mu jub baax na waaye gën a ko jub la Sëriñ Tuubaa gën a bëgg te ñun gone yi Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne buñ nañ fexe bu ñu gàttal suñu bopp ñun Sëriñ Tuubaa ndax dafa waxoon ne yéen sama ndaw yi yéen la ëpp yaakaar ci ëllëg sama liggéey ëllëg yéen la ci ëpp yaakaar kon nañ fexe ba loolee Sëriñ Tuubaa waxoon mu feeñ ci ñoom salaamaaleykum jërëjëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu